alhamdulilah alladi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala alzulumati wan nuur summa alladina kafaru bi rabbihim yaadilun wa jaala addunya daara asbabin يجتازها العباد امتحانا من الله له وجعل التوحيد الخالص خصوصية لأوليائه وأصفيائه wa jaala maarifatahu lissaabiqina almuqarrabin wa jaala al adab baaba maarifatihi fi talabi al asbab wa usalli wa usallimu ala alhaadi al amin alxaasibi bilmafatix wa ala alihi tahirina mutayibin wa asxaabihi nujumu min huda fi sawaadi duja wa xadimihi almurajja an yushafaa gadan wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi alqada mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu ñu tibbee ci suñu xol mu am tàmbalikaay te amul yemukaay di leen gërëm sant suñu borom azza wa jalla kenn ku nekk fu nga jóge ak tànk yi nga dox am yéene ñëw fii daje ngir dimb yàlla tabaraka wa taala ak lislaam ak yoonu ak Cheikh Ahmadou Bamba ma ni mboolem xaaji yi ñeent bi ni ngeen xam yi ni ñu nekk ñeent ñeel buur bi nga xam ne dafa bind asamaan ak suuf bind arash ak kursi leer ak ndëndëm sàkk adduna ak àllaaxira sàkk jub ak ndëngët sàkk man ak tële jaarale jaam ñi ci kër yi nga xam ne kërub rombuwaay la ngir nattu leen kërub jaarwaay boo xam ne tool la bu ñuy bay doomu aadama kon ñëw fii ci kër gi nga xam ne suñu borom bi nga xam ne def na tawxid ju sell tawxid mooy lan teg yàlla sopp mbindeef war a teg ci wéetal ko wéetal mooy lan xam ne kenn rekk la ci lépp ci jëmm ci jëf ci melo teg ko foofa nga xam ne sell la diine sant nga teg ko fa moo di tawxid suñu borom nag tawxiid ji sell muy jag lépp xaritam yi soppeem yi nga xam ne daf leen a sellal ba ñu mu def xam ko moom suñu borom baraka wa taala nga xam ne muy ngën ji gànjar di gën jaa mag yi texe di gën jaa mat ci tem mu def ko ñeen ñuy tuddee as-saabiquuna al-muqarrabuun def teggin muy buntub xam la yar ak teggin ci sàkku sabab yi tax kër gii mu bind sàkk kiiraay li gën a ci kiiraay li doxale ko digganteem ak jaam ñi mu di sabab yi nga xam ne aada la di muy dox jëflanteeg nit ñi nga xam ne borom bi su ko neexoon nit ki day rekk te du lekk di màndi te du naan di dee te du tawat dara du ko dal loo yooyu nag di sabab boo xam ne bu ñu ko seetee ca dëgg dëgg dara nekku fa kàttanu suñu borom doo nga fa nekk suñu jiwee mu sax suñu borom a fa saxal taw saxalu ko suuf saxalu ko ku ñu saxal nga dee li li am dëgg dëgg la rey kàttanuk suñu borom ak ci nameeram kon li mbindeef yi gis ci seeni bët ne nangama sos lii moo ko moo ko sabab loola sabab lañ ko tuddee aada la ci suñu borom doxale digganteem ak jaam ngir mën leen a àtte ëllëg ngir mën a tëral sharia bu dul woon loolu bu li nit fekkee nga taxaw mu caw la jeex wala mu fab li nga amoon ñu ne yàllaa ko def dara du ko ca fekk waaye nag sabab bi mu sàkk mu mu wóor na ne boo coree bopp nit ki mu wadd mu dee loolu mooy aada bi nga xam ne suñ borom aada woo na ko diggante ba nit ñi daanu xamle ne loolu kiiraay la lu dox ci diggante bi daanu xamle it ne yéeguwaay la buy tax jaam bi di jege boromam ci bu ko xamee na nga ko war a xamee teg ko fa nga ko war a teg bi nga xamee ne nag lii tawxiid te moo di xam ko sellal ko teg ko fan ko war a na ko xaritam yi ca azal doomu aadama fasanteeg suñu borom kóllëre goo xam ne dañ ko koy laaj ëllëg kóllëre ga tàmbali woon ca yow ma alastu bi rabbikum bi suñu borom bindeeroo yi kese te bindagul jëmm raay gannaaw aadama ruu yëpp jub taxaw wala li ndax du ma seen borom ruu yëpp ne ko akay yaay suñu borom balaa loola le jàpp ko bind ko bind ko laaj ëllëg am si ñoo xam ne suñu borom daf ne leen di seen ngeen li ngeen wax du noonu danaa seet nag ba xam ndax li ngeen wax dëgg li ci yéen lu ngeen xam la nangu ko wala déet ndax booba di ruuxu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk ci wuyu roox yeneen yëpp dañ cee teg wuyu rooxu awliyaa yi tegu ci wuyu rooxu xulafaawul aadina yi tegu ci wuyu roox yi way gëm ñëpp tegu ci wuyu roox yi yéefar yi ñu mën leen ñu forcé leen ñu wuyu ne xasal nangu ni seen borom mooy yàlla ñooñu nag ñoo tax mais daañu leen laaj ëllëg bu ñu jikkee ci kër gi ba sabab yi taxaw suñu borom def ci seen xol xamal leen bànneex xamal leen naqar xamal leen ñettiit amal leen ay bëgg-bëgg ñu war a dund a liggéey war a sabablu di tooñante di jéggalante di toppante ay bàkkaar ak i xaq ëllëg ñu seet nag ndax kon ñi ne woon ñëpp akakay ah suñu borom yaay suñu ndax loolee jàpp nañ ko wala jàppuñu ko mooy doomu aadama dafa ñëw fii ngir jàng dafa ñëw fii indi mbubb mu weex tàll mu set wecc war see toog li mu si war a toog bu ëllëgee ñu seet mbubb ma ndax gàkk bu ca nekk ñu war koo fóot te li ji mu tilim xottiku bu mu xottiku lu ci sikk rek nañ koy seet ëllëg bi nga xam ne moo bind lépp luy mbindeef jaarale noonu digganteem ak mbindeef yi digganteem ak doomu aadama digganteem ak bàyyi ma dina leen boppam daal di ko ak malaayika di nekk wuuteeg yi ak ak nga xam ne mooy jubbanti képp war jubbanti ko xam ne bu dul moom kenn du xam yàlla kenn du jaamu yàlla xam ne su borom wóolu na ko ba tànn ko teg ko mission bi nga xam ne beneen mbindeef bu dul moom ko àggale sama ko bëgg a àggale mu dénk ko jaasi njub ñu ngi soppi ba tey salaat ak salaam ci ñeneen ñi nga xam ne ñu ñu laabal lañu ndax ñooy sang bindee fii ca jógee ci saxaabaam yi nga xam ne suñu borom dajale na li nag moom jamono def leen ñu gëm ko nga xam ne ñooy xayrul kuruuni ñooy ngën ci maas yi ni ko yonent bi sallallahu la wa sallam waxe ñuy biddiw yi di giddee gindee ajune ci asamaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na asxaab yi ka nujum bi ay yëw taritum sama saxaaba yi ñu ngi mel ne biddiw yi képp ngeen ci roy rek da ngeen delloo salaat ak salaam ba tey ci aji liggéeyal ji muy xaadimu rasul da nga xam ne mooy ku ñu yaakaar fii ak ëllëg am njort lu rafet yu ànd ko wóor ne daañu ko amuloo ci jàmm ñi ëllëg te àggale salaat ak salaam ci képp koo xam ne topp na yoonu ñooñu di leen roy ba ba saari taxaw ñuy jaam ci àdduna bàyyiwu leen noonu yee na leen ci melaw àdduna yee na leen ci fa leen àdduna ji di jëmee xamal na leen nañuy jàppe àdduna xamal na leen lii leen fiy jëriñ ayat ëllëg ak li leen di lor ne innama alxayaat dunia laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaxum baynakum wa takaasurun fi l amwaali wal awlaadi كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون أمره في آخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان su borom nee na na ngeen xam ne dundub adduna gii du ludul po po mooy lan mooy jëf joo xam ne amul njëriñ ëllëg ñaari xeeti foo am laif ak lëxu lëxu mooy loo xam ne lii day yóbbu sa xel ba nga xam ne lii xam ne ci loo xam ne jëme sa xel lépp sa bi ca jublu Allah mooy si dañuy say cër moom it nga fàtte sa borom fàtte la la waroon kon nag laaj ak bi nekk ci adduna mooy lépp loo xam ne daf nuy far di dox suñu diggante suñu borom ak puukarante mooy am lu bari am lu rafet am lu jekk ñi di ko waxtaan nga ne maa gën la jiw maa gën la jiw maa gën la jiw lii ku ko am maa ko am lii man la ko yàlla jox lii nangam lii nangam nga di ëppalante kon ci alal yi ak ci njaboot yi suñu borom misaal loolu li mu ngi mel ne taw bu taw ba tooy gàncax gi ñu jiwoon yëpp sax ba ne géey yëkkati ko ba ca kaw tàmbale àgg nag fañ ko xel dal di dal seen xol bët ñu am yaakaar ci tool boobu le mu jékki-jékki wow koŋ ba def bopp mu ne noonu la àdduna mel kon lépp loo ci xam ne niru leen du rafet wala lu jëriñ wala lu jekk bu ngeen acce seen xol fàtte seen borom noonu la leen di wooye yaakaar ne ñu mu tax yëmu ci ëllëg xisaaba tey tegu daan def jaam bi ak na lépp lu ci duggoon ci loxoom nan la def ba ba mu dugg loxoom nan la def ba mu génne loxoom daal ko laaj yaramam lii la ko ràppale a ñàkk doon sonne ba ñàkk ba ñàkk woon génne ci yaramam coono bépp bu mu sonne daal di ko lu ko waral jéego bu mu jéggi daal di ko seet fu mu jógee fu mu wuti ak loola na mu dem. jotaay bi nga xam nag moo nekk ci suñ kanam ba dugg ci seer bu nu mënee rek buñ séenee kaasu ndox bu sedd dañuy dal di jàpp ne kaasu ndox bi moo ni màndi bu nu xiifee gis ñam ñu dal di jàpp ne ñam ni rek lekk ko moo nuy rek naka yooyu yi ko gën a far yëpp ci àddina rek tam ci teg suñu bët nga xam ne àddina ci suñu borom jëf leen teel noonu waaye dara ñëw ba ci gannaaw rek loolu ay siiwaay la bokk suñu diggante suñu borom bu nee ba ci kanam daan wax ne nit ki nga xam ne balay àgg ci boromam dana dem ba sabab yooyu dootu ko gis ba nga xam ne bu fagee dem géej gi mën na ci julli te du la bu taal bi tàkkee ba mu yàgg yàgg yàgg mën na ci jaar wala mu tëdd ci benn law sax te du ko yëg nga xam ne kon doomu aadama bu demee ci jaamu yàlla ba xam boromam ba xolam leer ba set xam ne takk loolu suñu borom daf ciy taxaw ba faw ba nga xam ne daf koy soxlaal ci xelam soxlaal ay cëram yóbbu yitteem di léppal ba nga xam ne fàtte na lépp réere na lépp ngir boromam bu boobaa suñu borom dootul xéer dara ci moom lépp luy lore day daal dina leen doxum ñuus moom lépp luy jëriñ day daal di nekk ci est-ce ko misaal ci mbirum liggéey kon nit mënu la ñàkk li ñuy wax maarifa al mooy lan maarifatu xeetu xam-xam la xeeti xam-xam yi dafa bari al maarifa nag bu ñu ko waxee xam-xamu xol la boo xam ne du lu ñu la wax nga dégg ko ci sa nopp xam ko ci sa xel lu sa xol di jàkkaar lool ba nga mën koo waat mu gën a wóor fi yow li sa bët di gis la loolu mooy maarifa kon nag mbiri suñ boroom ak mbiri alaxira ak maanaay alquran maarifa lañ koy xamee mooy ba tey li ñuy tuddee al ilmu laduniya xam-xam ba jóge suñ boroom ñëw directement ci jaam bi te moroomum jaamam xamanu ko kon mu daal di gis ne kon bi nga xamee ne suñ boroom sàkk nay aada teg ko ci kaw suuf ne nag doomu aadama yi na ngeen ma jaare ci aada yi aada yi mooy bunt yi boo bëggee wërsëg ngay xëy liggéey kon liggéey bii mooy buntu am-am noonu la ko suñu borom rëdd ci àdduna tabaraka wa nga xam ne kon jaar ci sabab yi mooy teggin sa digganteeg sa borom mu wóor la ne kon boo ne woon damay wakkiilu ci yàlla nga bëgg xaalis wala nga bëgg loo lekk wala nga bëgg loo sol nga tëdd ci sa néeg tëj bunt ba sangu doo ko am mukk lu tax ñàkke nga suñu borom tabaraka wa ay teggin ndax ba mu tëralee ak sabab yooyu le dafa ne sikk mooy bunt bi ñu ngeen ma jaare nii sëñ Tuba wax na ko ci Masalikul Jinaan radiyallahu taala anhu kon doomu aadama bi li ko lislaam sant mu di na sàkku sabab yi waaye na xolam na ci sax ne suñu moo ko mën a moo ko mën a lor daan ko misaal bu fekkee ne sàkku na sabab yooyu sabab yi itam jaar bi nga jaar am na ay teggiin am na ay ponk am na ay jën yoo xam ne moo ko yen boo ca jaaree loo am suñu borom dana ko barkeel loola le dana la wommat ba yóbbu la àjjana ndax na ni'mal maalu saalihu amin ba gën a rafet waa ju gëm boromam set xol am ko bi sallallahu alayhi wa sallam alal am njëriñ ngoog alal ju am solo ngoog alal ju baax ngoog alali saxaaba yi ko seedee buñ ko seetee li ñu amoon lépp alal ju mel noonu la ñoom la ñu njëkk a waxtaane loolu moo tax bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa na saxaaba adduna ak xamal leen lépp lu ñu war a xam ba limaam Abu Hurayra nee na bi sallallahu alayhi wa sallam wunu fi dem fekki boroomam lu dul ba nga xamee ne xamal nañu ba picc sax bu naa leen nu xam ca jële ci ay xam-xam yu yu bari Seydina Omar ne i'malu wa tawakkalu ala fa inna samaa la tumtiru dahaban wala fiddatan na ngeen gëm yàlla da ngeen sabablu ndax asamaan si kat du taw wurus du taw xaalis yonent bi sallallahu taala wa sallam a am benn arab yi boo xam ne dafa ñëw bokk ci wu fuut bi di ziyaara si bi mu bàyyee gëléem gi ci bunt kër yonent bi sallallahu alayhi wa ko ndax da nga dul sa gëléem gi mu ne ko dénk naa ko suñu borom yonent bi sallallahu ne ko sama doom yeew ko ba mu dëgër danga nga dénk ko sa boroom néew jooju nuy wax daan waxtaan tuyaabaam daan waxtaane nan lañ ko sàkkoo nan lañ koy sàkkoo la ca nekk ci ay daraje yu ñuy ay garaat yu ñuy takkal jaam bi ko doon sabab lu yomal xiyaam alal jooju lépp loo ci fab lu mu tuut tuut nga dugal ko fa nga ko waroon dugal ba ba yomal xeem bu ko nit lekkoon itam dafa lay sàbbaal benn fet bu ci nekk ba ba muy rees ci biiru nit ka te bu yomal xeyaamee dana taxaw seedeel la te rii nañu wa luqmatun tasuddu batna jaayi afdalu min binaayi alfi benn ci ñam boo xam ne dana dëfal aji xiif moo ëpp yool ëllëg tabax junni jumaa ñu xam ne nag kon janax bu réyee bañ naan mu ngi toll ne nag bu tolluwul ne nag wi rëy na lool ba doy waar kon ci bum ñam boobule nga jox aji xiif ji bu ne moo gën tabax junniy jumaa bu yemal xiyaamee ka joxe woon ci boobule te sàkk ko ci alal ju lew joxe ko ci xol bu tàlli ngir jëmmi suñu borom tabaraka wa buñ koy fay képp ku jànnoog moom ak moom ko ñee Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu nee na yowmal qiyaam suñ boroom dana dugal ajjana ñett ci benn tibub ñam moo xam meññet la nekk ay reseñ wala ay tàndarma wala lu mu doon dana ko ñett ñi ñuy dugal ajjana ci benn tib boobu kan ak kan la mu ne hum saaxibul bayti lazi amara bi wa zawjatun muslihatun faltantabi wa xaadimun yaxmuhum lillahi ne moo liggéey jënd ñamam indi ci kër gi jigéen ji nga xam ne ci loxoom la ko teg mbindaan li nga xam ne day liggéey rek ñu di ko fay doonu fi leneen jigéen ji ne ko tibbal ci dugub ji wala tibbal ci taasarma ji jox ki yelwaan mu tibb ca taasarma ji jox ki yelwaan bu keroogee ba ñu fab siraat jàkk gàcc ko ci jëgëru jahannama doomu aadama yi jànkoonteeg tiis jànkoonteeg wàññi jànkoonteeg naqar ñaq wi labal boroom nit ki lamiñam mën a nekk ak meeteeram yuur gi di xet lamiñam kole ci biir dénk nañam ba du mën a wax bu ko woggee ba suñu boroom woo ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal jullit ñi ñi nga xam ne ñoo doon servir jullit ñi ñu daje bu ko woggee boo ñett ñooñu ñu ne góor gi liggéeyi woon duggal àjjana yow soxna si nga xam ne yaa digle ne nañ sarxe duggal àjjana yow mbindaan mi ñu tibb la woon sarxe duggal àjjana loolu lu ko waral alal ci dafa sax ci xol arab yi nee na almaalu shaqiqu ruuxi dafa sax ci xol waxtu woo xamee ne nit fab na alalam di ko dugal ak fu mu mën a doon rek loolu mu yëkkati dana am lu mu yëngale xolam ndax bëggam ko bëggoon bëggoon koo jëriñoo daf mu xañ ko boppam nag def ko ci yoonu yàlla day nekk lu rëy loo xam ne malaayika yi mënuñu ko suñu borom boolewul ja xeeti jaabu yàlla yooyu ci jaamuy malaayika yi daanu lim xeeti jaamu yàlla yoo xam ne suñu borom daf koo jagleel doomu aadama mi xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mayu ko malaayika yi ba malaayika yi duñu ci ñee keneen tuuti ci maarifa xam na ko te yii maanaam wóor fu mu toll mu ngi ci jaar wax nañ ne dereti mooy jihaad ñi jaay seen bakkan suñ seen borom bu yomal xiyaamee deret jooju ñu ngi koy peeseeg daay ulamaaw yi doon bind ngir leeral diine bi gindi nit ñi di ko peeseeg aji ragal yàlla ji yow guddi jàpp ba set moom dong ci lëndëm gi ci kanamu boroomam di rukkoo ka sujjóot ay rangooñam di tuuru rangooñ yooyu ak daa jooju le ak deret jooju yomal xiyaam ñoom la teg ci ay balance ñu gën a diis ci jëfi jàmm ci xeeti jaamu yàlla yooyu ak diis gi mu diis ci balance am solo gi mu am solo fa yàlla saxaaba yi moom lañu xamoon ba ëpp njàmbaar ci àdduna kenn nit ci ñoom man ñetti nit ba ñeent ndax jëf ak yéene suñu borom dafa nu koo xéewale buñ nee niyatul mu'mini xayrun min amalihi yéene yi jullit moo ëpp doole jëfam di ko waral jëf boo ko jëfee ba noppi ñu nangu ko dañ koy dugal ci ay magasin di ko fa denc ba yomal xiyam yéene ji nag dañ koy teg ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala bu ko nee jàkk xool ko ay leer soqi ko ci barkeb suñu borom dugg ci yéene ji soqi ko ci yéene ji sànni cokkoor ba ca xolu borom di ko leeral di ko laxas di ko raxas ba yomal xiyam kon noonu la yéene ëppee doole jëf waaye nag loolu ñeeneen jullit ñee rek nga xam ne muumin lañu ñoo tax ñuy wax waaye waxuñu siddiqoona yi siddiqoona yi ñoom seen yéene niñ koy tegee ci kanamu yàlla la ñuy tege seen jëf tam ci kanamu yàlla seen jëf buñ ko tegee ci kanamu yàlla ba suñu borom tabaraka wa taala xool ko settantal ko ba leer ya jollee ca sànni cokoor ci seen xol ya noona lañ koy booba lañ koy soog a yóbbu ca manga fi ñee denc ko ca gannaaw nag as-saabiquuna al-muqarrabuuna ñooñ ñoom ñoo ëpp doole ñoom seen jëf moog yéen yi dañuy des ci kanamu suñu borom ba saa taxaw di leeral xoli ñi ko doon jëf li njëkk ñi loolu tax njàmbaar boobu ak xam-xam boobu xol bu fees boobu ak yàlla cër yooyu nga xam ne dafa yaru ba secret suñu borom dugg ko nga xam ne day sawar ci lépp lu jëm ci yàlla di tayeel ci lépp lu jëmul ci yàlla mayoon na leen ci diir bu gàtt ñu moom daanaka adduna ji nga xamoon dafa tàmbalee ci Inde ba France booba France bu doon góol la ci xare Poitiers Charles Martel dajale soldat yi Europe yépp ñu dajaloo di ay nit ñoo xam ne ñu dëgër leen yàlla bindee ñu fas yéene ne xam ne arab yi danger lañu kon ndax ñoom umpale nañu l'islam bu suñu amub yonent ci loolu la ñu lëkkatoo dajaloo jaay seen bakkan fekk na booba Abdourahman ci boppam nit ku ngëmam wóor la woon waaye nag jamono yooyu ñu ko topp ci ay soldaar berber yi ak ñi mujj dugg ci lislaam xam ne li gën a bari ci li leen gënoon a xiir ci xare bi moo doon bu ñu xaree ba dàq ab armée la ñuy jële ci ñoom moo leen gënoon a loolu moo tax bi nga xamee ne Charles Martel def na stratagème boobu ne ñoo xam ne ñii ñu yàlla dëgëral lañu dañoo tàmm jant bu tàng tàmm ay montagne tàmm xiif ak mar waxtu wi nga xamee ne agsi nañu bu nu xeex ak ñoom rek ñu dàq waaye nañ leen bàyyi ba ñu dugg ci réew mi moom Espagne ak Portugal di xéewlu noppalu ba ker seen biir rëy bu nu xeex ñoom daanu leen gañe bi nga xamee ni itam dem nañ ci xare ba ba nga xam ne metti na dañoo dal tubaab yi dañoo daal di dellu gannaaw bañ defee dañuy daw fekk seen cummikaay la ak seen alal ja ñu jaboo ja ñu genoon ñu daal leen doxe gannaaw mel ni dañ ci jëm boobu ba mu ko defee nag fekk wàcc nañu seen gannaaw neen ñoo xam ne dañoo bëgg bu ñuy jubloo ca alal ja rek ñu daal di wàññiku wan ñi gannaaw ñu ñuy féete gannaaw daal di leen di dab cor leen noonu lañ leen def ba dal daw Abdurahman moom toog fa di xeex moom ñi mu àndaloon ba ñu jeexal leen berber yépp daal di def ñoom daw saxaaba yooyu nga xam ne seeni sët ño mujj tàllal lislaam ci àdduna nga xam ne li ñuy wax source bu tarix maanaam li leen gaar moo di dem ba xaw a ci xéewal bi nga xam ne suñu borom dikkee na leen ko ngir liggéey suñu borom boo ko liggéeyee ba mu gërëm la du nekk ba àllaaxira mu soog lay indil pay bi na koo tàmbali fii ci àdduna jox boobu mu leen joxoon àdduna nag ñu dal di wëlbatiku tuuti jublu àdduna te loolu lu yàgg a lor nitu yàlla la lu yàgg a lor nitu yàlla la buñ ko déedéet daa bari ci ñi nga xam ne sax demoon nañu ba jege seen borom tabaraka wa taala ji ci mel na ka euh, Balaam ibnu Baawra la Birsiis nga xam ne nit li ñoo xam ne demoon nañu ba jege seen borom daañu wax ne Birsiis dem na ba bu téenee xool asamaan jàndoog aras ak kursi yu nga xam ni ab jotaayam yu mu daan jàngalee xam-xam lu mat juróomi junni borom yi xam-xam daañu fa ñëw di dolli xam-xam ci moom waaye bi nga xamee ni wëlbatiku na jeng xool adduna ji ko yàlla indil ngir nattu ko new néew néew rek tax na suñu borom dal di sël bu dindi imaanam ba amatul ngëm amatul dara ci ngëm naka noonu bal aliminu baa uray loolu mel noonu dal na ko yu yu bari itam ci jullit ñi ñi nga xam ni ay kilifa lañu woon am ñu ñu jiite di liggéey ci lislaam geesu benn yoon mu di gendiku bi gën a gàtt àddina suñ borom jaare na ci mere leen ba delloo leen ca daraja ji gën a suufe ci daraja yi ñoom saxaaba yi nag ñoom muccoon nañ ci loolu ndax dañoo amoon jëmm joo xam ne bu dajeeg moom te gëm ko te sa ngëmu wér rek suñu borom musal na la moo mboolem li dox musal na la ci seytaane musal na la ci yenn njuumte yi nga xam ne dana waral texe jig nit dana mu musal ci itam ci wàññiku wala dellu gannaaw wala ngëm lu wàññiku tax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam daf leen daawoon yar di leen yee di leen xamal te na ba mu yàgg ku ñu wax Xuseyfa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asbaxtu muuminan xaqan fii ma toll léegi de dëgg dëggi muumin laa mu ne ba seetal li ngay wax ak dara xaq boo gis am na xaqiqa li nga wax foo ko teg mu ne ko damay mel ne bu ma toogee damay jàndoog aras ak kursi jàndoog ajjana jàndoog safara jàndoog siraat lépp mu ne ko laqad asabta falzam jot nga dëgg-dëgg de noonu la saxal ci loolu nga xam ne kon ñoom ni leen suñu borom tabaraka wa taala lim leen déeloon war na leen ko ci àddina bu ñu wax imran xusayn bin déggee ñu nent bi salaa sallam ne ni ngeen di mel bu ngeen toogee fi man fa seen xol di toll bu ngeen ko mënoon a wéyee jàpp loolu leen di wéy da ngeen di saafonteeg malaayika yi di jàndoog ñoom di waxanteeg ñoom imran xusayn moomu àgg ci martaba boobu di saafonteeg malaayika yi ci benn madinatul munawwara di waxanteeg ñoom waaye benn bis ak taab bu metti dal ñu ne ko day da nga koy ñaas mu daal di koy ñaas ba mu ko ñaasee dab ga wér gisatul malaaka xeetam xeeñatu ko mu di ko jooy ñeent fukki guddi yokk jaamu lu mu daan def benn ci jaamu yàlla mu def ko ñett ba suñu borom delloosi ko ba boobu mu dellu di jandoteeg malaayika yi ñetti taab dellu ko dal yu gën a metti yowoon mu muñ ba taab yi mu continuer di gis lool naka noonu nga xam ne saxaaba yi noonu lañ meloon ci yàlla noonu la ñu meloon itam ci noonu la ñu meloon ci zahir mel ci baatin seenu njàmbaar itam kenn mënu leen a dékku dañoo demoon di liggéeyal yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu boroom def adduna ci seen i loxo waaye nag mosu koo def ci seen xol alaxira mosoon a nekk seen xol ak suñu boroom tabaraka ak suñu jëm ah suñu borom mën na koo jox adduna li ci biiram ni mu ko joxe woon Zul Qarnayn wala ni mu ko joxe woon Suleymaan waaye bu ne ci xolam de ndax xol ndab la loo xam ne ñaar buñ ko xëccoo képp doole rek kay wat te adduna ak alaxira nee ñu ngi mel ne safara ak ndox safara ak ndox mënuñoo bokk ci lenn ndab kon bëgg yàlla dëgg-dëgg ak bëgg adduna mënu la bokk ci benn xol bu fekkente ne nag nit bëgg àddina ngi ci xolam bëgg yàlla itam dëgg nekk ci xolam dañuy xëccoo ku ci ëpp doole mooy wat waaye bu ko dee wat diri gëm koy diri du gaaw day mel ne rek kuy raaf li taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne raaytu Abdurahman ibn Awf yadxulu jannata habwan gis naa Cheikh Abdurahman ibn Awf muy raaf di dugg àjjana misaal bi biñ ko misaalee biñ demee ba ci Cheikh Abdurahman ibn Awf dafa fekk biñ ko waxee ak juram rek dafa doon jox si. fees mbedd Madina ba kenn xamatul fu mu jaar bu ñu ko waxee jur boobu gépp la def ci yoonu yàlla kon doomu aadama jullit dafa war di sonn muy sonn mu jiital yéene mu jiitalee yéeneem sellal jëfam la mu am mu jëriña ca jëriñu ca la mu am bu ca jëriñoo génn la naa li mu liggéey ba dajale lii tuyaaba gi ndax li muy liggéey lépp mu ngi ci jihaar waaye bu ko amee ba téye ci loxo bi tam lu mu ca aajoom lu mu ca faj bu ca lekkee bu ca naanee bu ca soroo bu ca duggee ci néeg lu mu ci mën a ak jaamu yàlla la lépp jaamu yàlla la ba muy jeex kon liggéey nekk na am na am njëriñ ci lislaam te bu dul ne sax rek lenn li xam ne lan noonu la mën a lore borom te dana tax nit ki du am jotu defalee ko fekkale wala jëw wala rambaaj wala wax lu sa yoon néewul wala wax loo xamul rek dana doy ku mën a mu boole ci yeneen yoo xam ne yii moom liggéey day dundal xool nit yi mas nañoo jekk mu yàgg ñi ci ñàkk ñu daal di seet seen benn délégation ne ko dañ lay di yónni ca yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun day dañoo ak xol bu naqari ñu ne bu demee ñuy wax yonent bi ñu ngeen demee am am yi day yóbbu nañu yiwu adduna ak wu àllaaxira wa ci nu ne waxal leen mu fuqaraaw yi ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji woomal ak aji ñàkk bu ñu bokkee ne subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah wallahu akbar aji ñàkk ji bu ko waxee benn yoon aji woomal ji mën na koo wax juróom-ñaar fukki yoon ñu soog a tolloo bu yomal xiyaamee way ñàkk yi daal di dugg àjjana juróom ñaar fukki at way wooma ñu nekk ci xisaab bu karoogee ba ñu dugg àjjana way wooma yi ñuy seenu kër waa way ñàkk ñi ni ñuy seenoo biddi gi ci asamaan bu guddee dañuy téen lañ leen di téen dañuy loolu ak wet la boo xam ne suñ boroom moo ko may way ñàkk ñi ngir defal leen ko waaye nag way am ñi ay xaaj lañu way ñàkk ñi ay xaaj lañu war nañ ko misaal way am ñi ñan ñan la al u shaakiruna na fuqaraa yi am na al fuqaraa u saabiruna ak al fuqaraa u gayru saabirina ba noppi ñoom ñëpp kenn ku ci maqaamam riba ñu bokk pooti foofu nag la way am ñi gën a rawe ndax aji ñàkk ji moo gën a def taaru lil xatar yi maanaam moo gën a nekk si danger Cheikh Saadu Abi radiyallahu anhu nee na inna al musibata bil kufri in lam takun mad'umatan bis sabri bari na ñoo xam ne ñàkk leen taxaw yàdd yàlla wala ñàkk leen tee jaamu wala ñàkk a tax seen xol fa mu waroon a nekk ci sant boroom defuñu ko kon nag ak ñàkk ba tey li mu war a góorgóorlu moo ëpp li aji am ji war a góorgóorlu waaye aji am ji itam ba tey moom it ay axbaar ay xatar yu bari moom itam mi koy yoot moo di ne alal li ma waxoon ne dafa tax ci ruub mën na dox diggante jaam bi ak boromam ndax alal bànneex la te suñu borom tabaraka wa taala dafa fiir ñetti néeg yi mu am ci kaw suuf moo di wu ca leneen néeg bi moo di kaabatullahi askane ci yàlla ci fu ñu ma a ci kaw suuf gannaawam jàkka yi gannaawam xorub aji gëm am na xaddis boo xam ne mu xaddisoon yi am na si ñu ko werante suñu borom tabaraka wa taala ci xaddis boobu ne xadisul qudsi sama asamaan si xajuma ci sama suuf si xajuma ci sama pays yëpp ci waaye xaj naa ci xolub jaam bi bi ma xam kon nag bu nu amee alal bu nu bëggee raw way def ni saxaaba yi defoon saxaaba yi roy moo li nekk kanam te suñ borom wan jiitu moo di lu wala réew suñ borom wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum wa iyaaya farhabuni suñ borom wa taala dafa sàkk ci xol kàttan goo xam ne kàttanu bu xasee nekk ci xol bi bu jëggumub doomu aadama àggee ca daraja alal day mel ne ci moom jëmale lu dul fa nga xam ne rek fa la ko yàlla sant te alal jooju ci boppam daf koy dimbali ci jaamu yàlla ndax su borom tabaraka wa taala wax na hadisul qudsi ne sama jaam mënu def ngir gën maa jege lu gën li ma waral ci moom li ma farataal ci moom mu def ko ba waaye sama jaam du dañ di ma bëgg a jege di ma gën a jege jege lu ba ma sopp ko bu ma ko soppee damay daal di nekk bëtam ya muy xoolee nekk lamiñam ba muy waxee nekk tànkam ya muy doxee nekk loxoom ba muy jëfee su ma ñaanee ma maal may ko su ma jéggaloo ma jéggal ko mu dellu ci yërmandeem ji bari ak bëgg jaamam ñi mucc mu ne képp dox jëm ci man c'est ma dox jëm ci yow tasab ku dox jëm ci ma tasab ma dox jëm ci yow ak ñay ku waaxu ku temp jëm ci man ma waaxu jëm ci yow ku waaxu jëm ci yow ma ñukk jëm ci yow ku ñukk jëm si ci man ma daw jëm si ci yow kon suñu borom xamal nañu ci wet bu nekk ne jaam bi lépp lu mu jëf ngir jege boromam suñu borom di ko gën a jege li tam boppam <coughs> te kon bokk na ci jëf yooyu di gën a jege ndax jëf ay xeet la jëf ju nekk ak yoolam dañu wax ne jëf yi nga xam ne jaamu yàlla bu sell la bopp nit ki lu mel ne julli wala tudd yàlla wala sikkar ak yooyu ak payam dafa mel ne li saf suukar mel ne lem nga xam ne day gën a yokk nit ki kattan gën koo yokk wér gën ko yokk cawarte yeneen jëf yi nga xam dafa mel ne joxe ak dimbalanteeg yooyu dafa mel ne lu mel ne beñe maanaam jëf ñam boo xam ne dafa niin nga xam ne day gën a rafetal sa yaram dina gën a rafetal sa jëmm nga xam ne kon ñaar ñëpp boole leen mooy li gën nga xam ne kon nit ki mu dee dimbalee di leel aji xiif di jox aji ñàkk di dimbali aji sonn itam war na boole turu yàlla ak julli ak koor itam na mu gën a bare ndax ak infaq fi sabilillahi maanaam fab yëkkati sa alal def ko ci yoonu yàlla dafay lu foor foor boo xam ne bi suñ borom tuddee ngëm al imaanu bil xay bi tudd julli moom la ci teg allazina yuminuuna bil xay bi wa yaqimuuna salaata wa teg ndax joxe moo gën a yomba sellal boo ko nëbbee rek duutu yàqu te yeneen jaamu yàlla yi ci des yëpp ndoxum dugg ci lu yomb la ndax seytaane dafa bari doole bari doole boo xam ne doy na waar te al infaq fi sabilillahi du jàpp ni mukk lu dul nit ki di yëngu di di liggéey di sonn di ñaq bu sonnee ba ñaq alal ji mu am alal ca nan ko amee rek lay demee bu fekkente ne da mu mel ne li ngay lekk bu fekkee ne da faggu faggu boo xam ne faggu bu teeyul la alal jooju du dugg mukk fu baax fuy indi tuyaaba naka ñam boo ko lekkee te ñam yu lewul doo da ngay moy wala ngay nekk si lu la warul ba ba muy rees waaye doo ko mën a booleeg jaamu yàlla du nam naka noonu kon la saxaaba yi xare woon seen bakkan ci lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nga ca dañu daan sonn bëccëg bu ñu nekkul ci xare ba ñee ci marché bi di jaay ñee ngi liggéey yeneen liggéey daan wax liggéeyee kenn ku ci nekk lam daan daan am dañ ci dundal seenu njaboot di ci def ci yoonu yàlla Seydina Aboubacar radiallahu taala anhu goreel na ci ay jaam yoo xam ne ñii dañ leen daan mbugal di leen lakk ci naaj yi di leen daaf xali safara di leen lakk ci ndox di leen dóor di leen war di leen def lu nekk mu jënd leen goreel leen dugal leen ci biir jullit ñi xam nga ne loolu jënd benn jaam rek goreel ko ci yoonu yàlla rawatina jaam boo xam ne dafa gëm ba ngëm jafee gëm ba ngëm mettee gëm ba ngëm ragloo nga jënd ko dugal ko ci lislaam kenn xamul tuyaabaam te loolu lan moo ko may sidna kër bu amul woon dara du ko mën bi nga xamee ne dañuy waajal jaysul usra mu di xare boo xam ne dañoo war a dem fu sori ngeen ni Arabie Saoudite ni mu tànge li nga xam ne noonu la àll bi mel ne luy saxaar doj yi nga xam ne yoon yi du nekk yoon yoo xam ne yu ñu xotti la léeg-léeg da ngay féetal di yéeg ak a wàcc di jaar ay xur jant bi di la lakk ñam jafe ndax dañoo ñàkk amuñu loo naan gën koo jafee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa war a yebal léegi armée boobu ñu xare ji fu sore sore sori ba nga xam ne sori foofa tax na ñoo xam ne ñii amoon nañu ngëm gu wér sax diikaanu nañu làq des gannaaw bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañu waajal lil ku nekk na indi lam amoon ndax xam ngeen ne booba lislaam amul alal yoo xam ne mel ne état boo xam ne dañoo amee soldaar yi du ñu aajowoo ci lenn jullit ñi nga xam ne ñoo doon baytimaal li ñu ñoom la ñuy laaj lépp loo xam ne mooy seen ñaq ñu di ko def ci yoonu yàlla di ko def ci ñii xare ji ngir yëkkati baatu suñu borom tabaraka wa taala ci lislaam sidna bi mu indee li mu sotti ko ci ndis gi ñu lal mu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko loo fa bàyyi mu ne ko yàlla akub yonentam sidna Omar bi mu sottee li mu indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loo fa bàyyi mu ne ko lu toll lii ma indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii seen wax yi deme yéen ñaar noonu ngeen demante ci demee ci yàlla. nga xam ne keroog sidna Ousmane da indi jóorub alal boo xam ne. boole boobu daanaka mën nañ ne junniy gëléem ndax juróom fukki fas la mottalee gëléem ya mu mat lim boobu la keroog la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bég ci moom ba ne suñu borom gërëmal Ousmane gërëm naa ko fanaane koo ñaanal ba biir set moo tax Cheikh Ahmadou Bamba naan baata nabiyu ila fajrin yarumu lahu ridan min allahi za tafdilu kubbaaru keroog la ne sidna Ousmane mënatu la def lu ko lor gannaaw tey jii Ousmane ci bu amul woon alal du def loola le bi mu defee loolu yëmu ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ana ku yokk suñu jàkk ji ma war lul ko kër ca àjjana Seydina Ousmane yokk ca ñeenti faddaan biiru muxta teen bu benn teen boo xam ne benn boo xam ne dafa nekk ci digg àll bi fa ndox gën a jafee benn yawata ko moom teen bi bari na ndox saxaaba yi bu ñuy xare dañ fay jaar yonent bi sallallahu taala dikk mar wi metti yawut bi bañ a maye ndox nen nag dana jaay seen bi sidna waaye du jaay teen bi lépp genn wàllu teen bi lay jaay sidna Ousmane radiallahu taala anhu jënd genn wàllu teen ba nga xam ne dañuy moomante bu teyee Ousmane a moomee jullit ñi dañuy duy ci ndox lu leen doy bu ëllëgee yawut ba moomee kenn duy ndox waaye jullit ñi itam gannaaw xam nañ ne bu ñuy duy tey rek la ñuy duy bu ëllëgee duñ duy ba la ñuy duy te gannaaw loo xam ne dana leen doy ba nga xam ne bu gannaaw bu ci ëllëg saa dootuñu soxla ndox yow bi kon bu jaayee ndoxam kenn du ko jënd yow bi dellu si ne Seydina Ousmane ne ñëwal ma jaay la genn li des ci teen bi genn wàll gi Seydina Ousmane jënd ko def ko ci yoonu yàlla nga xam ne kon saxaaba yi li alal di neex neex neex mu ngi meloon ci ñoom ne lu dul dara Sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha indi nañ ko alal yoo xam ne buñ ko seetoon léegi daañu ne mat na juróom-ñetti million mu séddale ko séddale ko séddale ko ba mu jeex ngoon jot mu doge mburu moo xam ne dara rënd ko ba mu ko defee mbindaan mi ne ko li nga séddale ci alal mënu loo ci woon a jënd rek benn li baru yàpp mu ne ko soo ma ko waxoon ma def ko fàtt naa ko sama xel niwu ci woon nga xam ne ñooy alladina amanu wa jaahadu bi amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah ñooy gaañu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggam gënee bëggam jafee bëggam mettee bëggam gëm tiisee waaye bëggam amee njariñ ñoo gëmoon ñu jaar ci yoonu yàlla ci seen bakkan seen kàttan seen alal lépp ñu def ko ci yoonu yàlla yonent bi sunu borom tabaraka wa taala nee na ulaayika humu saadiquuna ñooñu ñooy way dëgguñu dëgg dëgg bu demee daanu dem ci melow saadiq ak melow siddiq ak murid saadiq ak siddiq ca insha allah bi nga xamee ne euh, saxaaba yi dem nañu ba nga xamee ne loolu lépp def nañ ko ci jox yàlla seen bopp ba dara desewu desewu leen suñ boroom jox jox leen ay martaba ay martaba ak ci yoo xam ne gannaaw yonent yi meneen mbindeef mësu koo am ba suñ boroom tagg leen ci alquran tagg leen wane ne gërëm na leen ba jullit ñi xam ko al wal xaasa ñëpp xam ne ñii suñu borom gërëm na leen te suñu borom tagg na leen te yonent bi sallallahu taala wa sallam gërëm na leen te tagg na leen ba rasulullahi sallallahu taala wa sallam toog ci benn jataay lim fukk ne ñii seen àjjana wóor na te xam ngeen ne diw sa àjjana wóor na moom nit dana ko xam te du ko wax danga ko xamal téeméeri nit téeméeri nit ñi daraja di toftaloo ba ka ci gën a jawe kawee nga xam ko ci moom te boo ko waxee mu am tuuti yàq-yàq fa ñu àgg ba yonent bi sallallahu alayhi mën leen koo wax te daf leen di jëriñ waaye du seen bopp du tax ñu wàññi seen jëf du tax ñu ne lii ñu defoon doy na du tax ëllëg si biir bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkatul ñu naan nun dal li nu àndoon ak bi jëf ko ba mu wax ci mun nangam doy na ñoo ne duñu def loolu mukk moo tax yonent bi sallallahu alayhi xam ne ñii umanaahu laahi la ñu al ala ardihi mooy ñi suñu borom wóolu ba xam ne làq na leen foo xam ne yàq àggu fa iblis yi muy bari bari bari pexe mënul si ñoom dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax leen ne leen suñu borom bëggale na leen àjjana nga xam ne kon saaba yi ni ñu joxe woon yàlla seen lépp nekk ak yonent bi itam bëgg ko ba fa bëgg yam bis bu nekk bu lor waree jëm si ci moom ñu dox ci diggante ba ngir lor ja dal leen bu dee waree am nañu dee bu gaañu waree am nañu gaañu bu coono ñëwee nañu sonn lépp lu xam ne lii lu lore rek jóg dañuy indi seeni jëm doxale ko diggante loola ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg ko am xam fa yàlla teg ak ngir bëgg ñoom itam ngërëmal yàlla loolu lépp ak boole ko xam yàlla gi ñu xam yàlla ni ma waxee woon tànq ne sidna Abu Hurayra nee na yonent bi bàyyiwunu ba bu picc naawee sax nu xam ñu jële ci ay xam-xam yu bari nga xam ne loolu bon boole nañ koog sàmm xaq su borom xuququllahi alal ibaadi sàmm xaq yàlla dañ koy sàmm ci sa jëmm sam ko ci sa cër bu nekk sàmm ko ci sa xol na ngay sàmmee xaq yàlla ci sa xol mooy xol bi nga xam ne yàllaa ko féetiwoo bu bu ci boolee yàlla ak bu bëgg dara dara dara muy raj raj loo ak bëgg yàlla ci kaw ndax bëgg yàlla ci boppam daraja ju foor lay jox doomu aadama am na ku ñu daan wax ay Nuaymaan dafa nekkoon nit koo xam ne kii dafa bari kaf nii daana def bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, toogee bu gisee kuy jaay dara mu dem jënd ko jënd ki nag daf koy leb du ko fay bu ñëwee fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak saaba yi mu jox leen ko yonent bi bu ñu lekkee ba noppi bu ci ëllëg saa bu waa ji ko yow fay ma mu daal di jàpp ci mbubbam dikk ba ci yorante bi ne ko fayal kii ah kii lu ma ko ameel ba di ko fay mu ne ko li ma fi indi woon démb ah loolu li ma ko mayoon mu ne ah, aw ma dara lu ma ko fayee sallallahu alayhi wa sallam daal di ree daal di fay am fay kooku ah, nu ay maan ñu daal di koy gisan ci daal def nii maanaam naan ndox moomu ñuy tere ñu dóor ko juróom-ñett fukki yar yi ci war mu dellu defati ko ñu dóorati ko benn yoon bi mu ko defee ba ñu dóor ko saaba yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam di dem di topp ko am ku ne la'an allahu ibnu mu suñu borom yàlla suñu borom rëbb nu ayman yonente bi ko bu ko wax ku bëgg yàlla bëgg na yàlla xam ne ko ku bëgg yàlla xol bu bëgg yàlla jëmm je lu tedd la lu ñu war a teral la lu ñu teral la itam nga xam ne ko saxaaba yi ko nu ñu bëggee woon yàlla bëgg ko yonent bi boole ko joxe seen lépp ba jeex takk boole kook xam-xam boo xam ne dafa yemewul fenn doomu aadama mëneefu leen a leen a jot bu ñu demee nag ba ci diggante jëf ak daraja bu ñuy waxtaanee tuuti ci Seexul Xadim daanu waxtaan ci mbirum diggante jëf ak daraja ni ñu demee ak ni nit ni mu la mën a rawee ci jëf nga gën ko nga raw ko ci daraja ak ni la rawee mën a rawee ci daraja nga gën ko ci jëf wala ni ngeen mën a yemee fii ëpp lante fi kooku mooy dafa jàpp dafa jokkaloo ak cër yi nga xam ne cër bu jëf moo xam jëf ju baax la wala jëf ju bon day jeexital ca xol ba bu dee jëf ju baax day leer ca xol ba bu dee jëf ju bon day def benn tache benn ñuul ñuul ca xol ba naka noonu nga xam ne lépp ñu ñu araamal ku ko lekk boo ko lekkee noonu lay defee tache bu ñuul ci sa xol nga xam ne nit ki buy soog a juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne kullu mawludin yuridu alal fitrati wa innama abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunassilaanihi képp ku juddu yaa ngi juddu ci fatra maanaam ci bind bi suñ borom bindee doomu aadama nga xam ne dafa war a xam boromam waaye maanaam milieu bi mu nekk wala ndeyam ak baayam wala ñi koy yar ñoom ñoo koy def yow ak wala nasaraan wala ñoo koy def leneen lu mu doon waaye ci dund bindu l'islam la juddu nga xam ne kon nit ki xol bi dafa mel naka damee bu defee tomb bu ñuul def bu weex def bu ñuul def bu weex bu toppee yàlla ba topp yàlla gi mat tomb yu ñuul yépp daal di mu daal di xam yàlla nekk wàlliyu nekk xarit suñu borom bu fekkee ne ay moyam dafa bari waxtu mooyee beneen tâche yokk si ci tomb yu ñuul yi bu dajee ba daj loolu moom la ñu raana kalla bal raana ala qulubihim maa kaanu yaksibuuna mooy gaa yi xam ne suñu borom na xatama laahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim gishaawatun wa lahum azaabun aliim ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sooy boo waar leen sooy boo bàyyi leen du ñu gëm mukk suñu borom seen i xol na seen bët taxal na seen i nopp du ñu ñu gis ci mbugal ma rek la ñu jëm danga ah, soo traduire tuuti parce que moom mën na yàgg mën na dem ba biir sëtte waaw kon ngeen gis ne yemoon sallallahu taala alayhi wa sallam ci mu sell mu mat mu leer mu wóor nga xam ne bàyyiwul dara soppi na saxaaba yi nam leen fekkoon ba indi leen ci wet ga gën a mag ci melo ci jikko ak ci jëf yar seen xol seen xel seeni cër seen yaram seeni xalaat jox leen xam-xam bu mat sëkk mboolem jikko yu tedd ñu jikkowoo ko daañu di misaal ci ittewoo gi ñu ittewoo am jikko yu tedd yi benn anam daal légende mu ngi ci téere yi waaye wala fii am na woon ñoo xam ne dañ koo boroodee sara yokk ci yu bare mm, bari xale yu ndaw di yalwaan naa dégg ak fàttaliku benn gumba mu di ko nettali téere yi médecin la ñuy wax docteur moom ni mu ko waxee ab jabar la daf ko nettali ne mu def ko sarax mu dal ne yal na la suñu defal barke ndax booy ñaanal doomu aadama na nga ko ñaanal barke ndax junni bu àndul ak barke tànk bu ànd ak barke ku gën ndax dafa am jabar boo xam ne dafa nekk ci Madinatu Munawwara nit ñi di ko mbamb di ko soow ba al jàmbaar dégg ko ci mois de Seydina Ali la ñuy tuddee noonu ñoom dañ koo defoon ci légende yi muy koo xam ne rek dafay rayee daal kum ci rek kum waxante ñaari baat rek rey la noonu lañ ko dundee ñu daal ne mu dégg ko ne jabar boobu de danaa ko rek ñu ne ko mu ni ngay def ba ko ndax moom jotewul ak kenn dara dafa nekk ci liggéeyam rek mu ne waaw mu ne am benn bis jabar bii dox Alioune di dox ba ñu rajo ci kaw yoon Alioune laaj ko ne ko yow yaay kan mu ne ko man de maay diw sàngam maay jabar bi ñuy wax ci Medina ne ko waaw yow kay yaay kan mu ne ko man maay altamba jàmbaar bi ñuy wax mu ne ko ah loolu baax na ci bëgg a dem mu ne ko déet man ko dama bëgg nga jabar ma mu ne ko ah bu lay soob te ngay abug weexal mu ne ko ah kon nag baax na maaye man kat li ma lay laaj boo ma ko joxul wala nga wax ma ko kat danaa la rey mu ne ko ah yow kon sa njabar nañ ko sàkkali seere ndax dayoo téema teel ngaa dem ci rey te bakkan ak borom ba am nañu warmal xam ne bu ñu wéetee li nga may laaj mu ne ko ba am nañu warmal lu toll ni bu ñu wéetee li nga may laaj ma jox la ko mbaam ma wax la koy du tee nga rey ma kon nañ ko sàkkali seere mu ne ñuy waaxu ba fekk yonent bi sallallahu alayhi toog saaba yi toog jabar bi nettali Ali nettali ba noppi ñu ne ko jabar bi la bul dugg ci Ali mi ndax bu mu fasooree na nga mën a def daf lay rey mu ne man de xanaa dana ma rey boobu waaye léegi bi weexalam bi de danaa ko lekk mu ne Ali na ngi téye ponk jaas ji di randu si te naan ko gaawal soo gaawul lee nga tàggoo bopp kat te ku bopp loo mënoon mu réer la mu ne ko mu lay def nii mbaa cam man kay wax mu ne doom ma rey mu yow loo may laaj sax mu ne ko man de shifa uzunub laa leen laaj saafara far bàkkaar damaa bëgg nga wax ma lu may tax dem àjjana mu ne ko mbaar cam man musuma man lu moom mu ne ko ah kon na nga yell cee gaaw ndax boo ci gaawul léegi loo mënoon mu réer la mu ne ko alsamba da bëgg a dem àjjana mu ne ko waaw mu ne ko tey laajte yoon mu ne ko waaw mu ne kon nga aw yoonu ngor joggi fa tund gëm yàlla wàcc fa xuru sopp yàlla lu mat salaa salama abba fa dabay maandu gas na mer boole ko ñax ko sa dalan boole koo xalam bi te xalamu yàlla nga sóob ko ci gënnug tuub dubu ko kéerub rëccu yet ko ci ndabal leel gan tàbbal te jëlu doju wëllëre ñu ngal ko bant digleew yiw bu wax caat koo kos muñ dibu caat allahuma salli ala sayyidina muhammad muslim jóg taxaw baatub laa ilaha illallah wax moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga rëdd sa kër bi diine sol sa dal di tool sa mbaxanam noppi sa tuba yu doxuk bokk wattu sa borom wattu wékk sama xel ci àddina wékk ko siraat ku laal sëgal baay boo ko defee dem àjjana mu ne lar yàlla coow la nom loxo àddina ba mu nàbbee woon jeex ci jëne ba sax ñu ne ko loo ko waxoon ci weexal de yàlla nga koo dolli kon nga xam ne saxaaba yi noonu lañ ittee woon ci ko yarafeti si te naan ko gaawal soo gaawul lee nga tàggoo bopp kat te bopp loo mënoon mu réer la mu ne ko mu lay def nii mbaa cam man koy wax mu ne doo ma rey mu yow loo may laaj sax mu ne ko man day shifa udunub laa leen laaj saafara far bàkkaar damaa bëgg nga wax ma lu may tax a dem àjjana mu ne ko mbaat cam man musuma man lu moom mu ne ko ah, kon nag nga yell cee gaaw ndax boo ci gaawul léegi loo mënoon mu réer la mu ne ko alsamba da bëgg a dem àjjana mu ne ko waaw mu ne ko tey laajte yoon mu ne ko waaw mu ne ko kon nga aw yoonu ngor joggi fa tund gëm yàlla wàcc fa xuru sopp yàlla yàlla mat salaa salama abba fa dabay maandu gas fa reen yéenew yiw xas xam tobbuk joxe baaraamu koor akkati fa ak yërmande tayi fa tayi war na mer boole ko ñàkk sa dabar boole ko xala bi te xalamu yàlla nga suub ko ci gënnuk tuub dubu ko kéerub rëccu yëg ko ci ndabal leel gan tàbbal te jëlu bëju wëllëre ñingal ko bant diglew yiw góox caab koo këf muñ jiwu caag allahuma sala ala sayyidina muhammad muslim jóg taxaw laa ilaha illallah wax moom rasulillahi nga rëdd sa kër bi diine tool sa daal di dem tool sa mbaxanam noppi bokk wattu sa sa morom wékki sama tan ci adduna ko siraat dem àjjana mu ne nom loxo aljum ba ñu ne ko loo ko waxoon yàlla nga koo kon nga xam ne saxaaba yi noonu lañu itte woo woon jikko yu rafet lu dellu ne lislaam bi mu ñëwee dafa résoudre maanaam mboole pas-pas yu ci adduna yëpp yu doomu aadama yi dajeel ci dundam ak ci diinam daf koo fecci lépp luy jaaxal foo xam ne l'islam àggu fa borom xam-xam yi di fa jaaxle fekk na l'islam moom prévoiroon na ko ba lay solution ba mu joxe ko bu yàgg kon nag gannaaw bi l'islam dafay loolu lépp muy problème àdduna yu àllaaxira ak yu bartaq yépp bu ci nekk solution ma ngi ci biir l'islam mu gis ne li gën a itteel ci loo xam ne dunduk àdduna gi taxaw na ci moo di yëngu te mooy jëf jëfu képp nit ci benn secteur bu mu mën a doon ci secteur dund gi am ñi ca nekk di ko jëf nga xam ne kon jëf ji mu doon rek fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy lan farata ñaar la fardu ayni ak fardu kifaaya fardu ayni mooy farata joo xam ne dafa ràññeel kenn ku nekk yaa ko mën a defal sa boppam sa bopp mel na julli mel na woor kenn mënul wooral kenn kenn mënul jullee kenn kenn mënul génne ak kenn kenn mënul nattal muur kenn natt muur ko moom mën nañ mënal nañ ko kenn bokkul waaye ba tey farata ay ndax kenn ku ne moom faw bopp bu ne la war faratu kifaaya nag warul bopp bu nekk mbooloo mi la bokk war bu ko ñii defee mu wàcc ñu ci def loolu mu di mel ne ku fi jóge mu faatu sang ko sang ko jullee ko yaru ko denc faratu kifaaya la bu nit faatoo bu amee ñu jóg taxaw ci loolu ña ca des wàcc na leen kenn du am bàkkaar waaye bu ñëpp bokkee seetaan ñëpp am bàkkaar loolu tax na suñu boroom bi mu indee doomu aadama ci kaw suuf sàkk sabab yooyu ma waxoon amul dara lu mu indi lu sotti loo xam ne rek doomu aadama dafay daal di àgg jëfandikoo ko lenn lu ci nekk waccal na ca doomu aadama jëf lu mu war a liggéey loolu tax mbay war góob war soq ak wël togg lakk mburu ràbb yére tëgg ay ineer ba lépp loo xam ne doomu dana ko euh, war aaja woo ci kaw suuf rek suñu borom daf ko ci wàcceel mu war koo jëfe nit ñi nekkoon war a séddalikoo lu ci nekk am ñu ci féete maçon yi di tabax nga xam ne ñooy dawal oto yi di dawali wata nga xam ne itam ñoo féetewoo am ndox di gas teen ak indi dox ñii lakk mburu lu nekk rek am ñu ca gis ne nag kon ci gis gisub lislaam ni ko sëñ Moustapha loo waxee biig amul benn jëf bu gën morom ba yépp ay farata benn bu ci nekk ko jëf nit ñi war nañ laa wormaal ndax xam ñu ne bu dul woon ak yow lii kenn du ko jëf ba ci porteur bi portefeuille bi nga xam ne day yenu yenul waliis gan ko wàcc fekkoon ne defu ko woon gan nga yenul boppam waliisam wala rakam wala magam wala doomam yenul ko ko xam ne kon lépp lu ñu jëf ci kaw suuf rek suñu borom dafa sant ay jëmm wuutale guu yi maanaam zawq nit ki nekk la neex wuutale tam man-man yi wuutale xam-xam yi ba nga xam ne wet gu ci nekk dana am ñu ca féete ñu ko féetewoo te man ko wala sax ñu bëgg ko ba nga xam ne moo leen di gënal leneen loolu tax kon adduna mën a dox doxin woo xam ne du sooxe doomu adama kon ba mu ñëwee ci kaw suuf nga xam ne suuf dañ ko bind ngir doomu aadama rek ndax ba suñu borom xamalee malaayika yi ñu ne kaw suuf kat danaa ci wàcce koo xam ne moom may wuutu malaayika yi xam nañ ne malaaka yàggoon na ci kaw suuf am na malaakay suuf daañu nekk li mbiri Haaroot ak ma